baabu karaahiyati listinjaa'i bilyamiini wa massil farji bilyamiini inda listinjaa'i min gayri cudr. walillaahi alhamdu wal minna alimaamu alxaafidu annawawiyyu rahimahullah. mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne moom la ñemoon ci riyaadu saalihiin. min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent quatre-vingt-dix-sept ci suñu téere bii di kitaab al umuuril manhiyyi anhaa hadis biñ ci mujj woon gis moo doon chapitre deux cent quatre-vingt-dix-sept yu naan baabu nahyi an natfi shaybi min al-lihyati war-ra'si wa ghayrihima banim jeexe xadis bi ci mujjoon moo doon xadis mille six cent quarante-sept mu ne woon wa an Aïshata radiyallahu anha annaha qaalat qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis chapitre bu bees waaye dit suñu tome bu bees tome soixante-onze ñu war ko tàmbale yawmul xamiis tombeeg le vingt-cinq jumada athaniya la mille quatre cent quarante-sept min hijratihi alayhi salatu wassalam tombeeg li nga xamante ne ci atum grégorien jeudi dix-huit euh, décembre deux mille vingt-cinq bi madinati Villeurbanne al faransawiya kon Euh, ñi ubbee kon suñu tom walillahi alhamdu wal euh, ci chara mais ci téere bi di chapitre al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne baabu buntu karaahiyati listinjaa si beeluk di tàncoo bil yamini waaw di tàncoo ak alhamdulillah mooy boo demee toilette wara a seetlu ngay utiliser loxo ndejoor tere gu ñu sib gu loolee moom danaan sib parce que daa ànd ak waa jumhur dina ñëw ci masala yooyu insha allah ci biir xadiis wa far gi waaye it sib gu ñu sib nit di laal pëyam sa kanam bil yamini ak ndejooram inda al istinjaa'i buy buy euh, buy nekk koo xamante ne day seetlu min ghayri udhrin ci loo xam ne du ngànt moo ko waral boo déggee waxam mooy dañ koo sib fekk bu dee ngànt la nag boobu kenn sibu ko waaye walilah alhamdu wal minna dinañ ñëw ci masala yooyu léegi insha allah est-ce que ndax li muy tegtalew loolu li muy li koy wane mooy li mu xadis yi indi mooy dëgëral li mu tudde bunt bi léegi dinañ gis loolu ci biir insha allah que lii mu wax comme liñ la ko waxe léegi mooy qawlu jumhuril ulama rahmatullah alayhim waaye am du ñëpp ñu d'accord ak ñoom ci loolu te dinañ gis après dinañ wax ñun ci suñu côté lañ lañ gis ne mooy li gën lëng ci wax yi insha allahu taala kon al imaam al xaafis ginnaaw bi mu tuddee li indi fii indiwul xadis ci kanam waaye euh, benn xadis indiwul aaya laa bëgg wax indiwul euh, ay aayaat ci kanamam waaye li nga xam ne moom la fi indi mooy euh, benn xadis ay xadis mais benn benn xadis bokk benn xadis kese la fi al imaam al xaafisu an-Nawawi indi muy xadis mu ne an abi qataadata radiya allahu taala anhu an annabiyi sala allahu alayhi wasallama annahu qaala idaa baala axadukum falaa ya'xuzanna dakarahu biyamiinihi walaa yastanji biyamiinihi walaa yatanaffasu fil inaa muttafaqun alayhi kon al imaam al xaafiz an-Nawawi xadis bii leen di mu ne wa an abi qataadata mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne nii la gënoon a siiwee même bu doon ne du waaye dàkkantalam la mooy abu qataada waaw <laughs> qataada ngay dem Medina gis shaari'u abi qataada <laughs> mu taqaloog shaari'u Ali ibn Abi Taalib fële ca Medina côté Baqiya ca kaw Allahu akbar masha allah dëkk yàlla muy dinaa neex daarul habibi qulubuna tahwaha aw <laughs> illahi <laughs> ay radiyallahu qatada waay waaw ñoo ko liggéey nag <laughs> waaw mu ne an qatada di farisu rasulillah moo doon le cavalier du prophète saa sam yoneen saa sam nee na xayru fursanina euh, abu qatada ki gën ci suñu cavalier yi mooy ki nga xam ne mooy abu qatada mi di al harith ibn ribi'i ibn bulduma al ansari radiyallahu ta'ala anhu bokkoon ci waa banu salima as-salamiyu as-salamiyu rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nekk sahaaba bu siiw bu siiw bu siiw <laughs> waaw moom na ah saay bu siiw moom <laughs> nana la sii bu siiw la ah ci képp koo xamante ne yaa ngi yëngu ci wàllu xam-xam nga ne Abu Qatada siiw na waaw ku ci newul nag moo ñooñ mënuñ tamit di leen bàyyi xel saa su ne quoi fii mu ne mat yi bu ñuy wax ci biir naan figure tel ci mat daa siiw xam nga xa xalaatuñ lamdaay quoi parce que bu dee lamdaay moom siiwuñ mais seen bopp la wax waaw kon nag ñii li jël fii xam nañ ne kooku siiwul waaw kanta chez les awam bon beneen affaire la loolu lay sa du lool moo ñu tax a jóg ñun li ñuy wax fii mooy ñi nga xam ne ñooy soobu ci yëf yi ñi nga xam ne Abu Qatada mi radiyallahu taala anhu wa moom ku siiw la waaw <laughs> waaw <laughs> ah, keroog bi mu ne yonent bi mu eh, kii ba mu ba mu àndoon ak yonent bi alayhi salaam ah euh, mooy nettali bu gudd la woon seen tukki boobu benn tukki buñ jóge woon mu nekk ci ginnaaw yeneen saasaam seen gëléem yi di dox <laughs> yeneen saasaam mu ngi ci kaw waruwaayam mais di nelaw <laughs> ah waruwaayee ngi dox yeneen saasaam a ngi nelaw <laughs> yeneen saasaam jàkk rek daal di mel ni kuy waaja daanu waaw day nelaw a nelaw bay bay mooy boo gisee nit ku incliné wu di waaja daanu nee na mag gaaw rek jege ci ko rek daal di koy puusaat tuuti ngir mu gina a stable ci waruwaay yi <laughs> nee na ñi doxaat di doxaat maa ngi koy kii di ko surveiller rek nekk ci wetam yooyu saa salam moom nelawaat xaw a incliné waat bu baax bay waaja ma ma ma ñëwaat xawa a puusaat ko ndànk mu kiiwaat dernier bi moom mu ne non dernier bi moom bu ñu xaarul tuuti yooyu saa salam ci suuf la jëm <laughs> da doon daanu <laughs> tellement mu ngi nelaw ci kaw waruwaay yi mais bii moom bii moom yeneen saa sam tuutee des mu àgg ci suuf tellement ni mu incliné woon nee boobu nag boo ma xam ne boobu moom buus ndànk du doy ma gaaw puus ko bu baax rek yeneen saa sam yeewu <laughs> new kii ko kan la ma ne Abu Qatada mu ne ko mais yow depuis kañ yaa ngi fi di ma di ma di ma jooyanti nii <laughs> mu ne ko depuis boobu ba léegi mu ne ko hafizaka Allahu kama hafizta nabiyya <laughs> Allahu akbar yeneen saa saam ko yal na la yàllay wattu comme ni nga wattoo ab yonentam alayhi salaatu wassalaam allahu akbar allahu akbar <laughs> ay farisu rasulillah waaw xayru abu qatadata comme ni ne sahih imaamu muslim eh, bu hadith salamatu ibn al akwa yi hadith biñ la doon wax bu guddoo bi imaam muslim moo ko solo bi mu koy puus noonu di jooyant yoneen saa salaam yoneen saa salaam ñaanal ko ñaan gu rëy googee Allahu akbar ah nga xam ne premier xare bu mu fekk mooy ghazwatu Uhud ne après xare yëpp fekk na ko moom farisu rasulillah génn àddina li nga xamante alhamdulillah ñuwaa cinquante quatre loolu moo gën a dëgër am na rek ñu ne Kufa la génn àddina jamonoy Seydina Ali ibn Abi Talib mais loolu ñoom ñi koy nettali loolu lay sa bi dëgër voilà ñoom champs bi ñoom di ko wax loolu dëgërul quoi wallahu taala a'lam kon mooy farisu rasulillahi alayhi afdalu salati wasalaam wa radiyallahu taala an sayyidina abi qatada ah al ansari radiyallahu anhu mu ne an abi qatadata mu ngi jële ci sayyidina kon abu qatada al harith la tuddoon ibnu rib'i ah ibnu bulduma al ansari radiyallahu taala anhu wa arda hmm? ibnu Xunaas waaw ibnu Sinaan ibnu Ubayd ibnu Ali ibnu Ganm ibnu Ka'b ibnu Salima as-Salami al-Madani ah? mu ne kon an Abi Qataada an an-Nabi radiyallahu anhu muy jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na idaa baala bu mbéewalee ida baala bu tuuree ndox bo moom lañ naan bu sawee ahadukum kenn ci yéen fala yaxudanna bu mu jàppe lii na góor ñu lay wax fala yaxudanna bu mu jàpp zakarahu sakaram mooy pëyam seksam bu mu ko téye bi yaminihi ak loxo ndeyjooram wala yastanji waaye it bu mu bu mu setloo waaw bi yaminihi ci loxo ndejooram mooy bu mu raxas pëyam ak loxo ndejooram wala yatanafas waaye it bu mu nekk koo xamante ne nii day euh, wala nafasu am na wala yatanafas am na parce que wala loolu tere la bu dee jazm moom tere la bu dee wala yatanafas mooy day dàq laa bi kon naafiya la mooy lii warula am bu leen moo moo warula am mooy bu leen ko def waaw wala yatanaffasu fil inaa waaw te bu mu nekk koo xamante ne day noyyi ci biir ndab li nga xam ne moom ngay naan walla kopp bi wala kaas bi wala lool buy noyyi ci biir di naan euh, di noyyi ci biir kopp bi walla li nga xam ne mooy euh, ndab li bu ko def waaw bu ko def <coughs> mu ne muttafaqun alayhi hadith boobu wii di al imaamu al haafiz al buxaari waaye naka noonu al imaamu abul husayn Muslim eh, ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo eh, hadis bi à vrai dire hadis bi masoon nañ ko gis eh, ma ne la waaw masoon nañ ko gis de moo doon hadis bi nga xamante ne mooy sept cent cinquante neuf chapitre cent onze baabu adabi shurbi wa istihbaabi tanaffusi salaasan xaarija al-inaa wa karaahati tanaffusi fil inaa wa istihbaabi idaarati al-inaa ala al-ayman fal-ayman ba'da al-mubtadi' chapitre boobu doon wax tegginu naan ak sopp gu ñu sopp nit ki wuy naan mu nooyi ñetti yoon en dehors de li muy naan ak euh, euh, kii sib gu ñu sib kuy nooyi ci biir ndab li ak mooy buntu boobu. ñetteelu xadis bi moo doon bii moo doon sept cent cinquante-neuf sauf que dafa gàttoon parce que imam al-Hafiz na Hajar eh, eh, euh, an-Nawawi rahimahullah danoon wa an Abi Qataadata radiyallahu an an yutanaffasa fi al-inaa muttafaqun alayhi xadis boobu mooy xadis bi mu ne yaani yutanaffas fii nafas fii nafsil mooy di nooy ci biir ndab li mais nooy ci biti lool kay mooy sunna naan nooy ci biti nooy gi waat ci ndab li tuuti mu sori sa gémmiñ sa bakkan nga nooy ci biti loolu waaw mais di no di naan di nooy ci biir loolu la tere hadis boobu mooy hadis bi en fait imaamu An-Nawawi rahimahullah foofu euh, mooy hadis bi c'est la même chose te nañ nañ taxrij bi ci lu gàtt mais dañ ne woon moom de toute façon côté istinjaabeeg yooyu loolu laysa huwal maram loolu taxuñoo jóg kon du ñu nekk di ko xool waaye bon amaana comme que fii dañu bëgg a xool nag lu jëm ci istinja amaana li gën a kii mooy ñu defaat taxrij bi tuuti après ñu gisaale eh, eh, eh, riwaaya yenn yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñëw quoi hmm? insha allahu tabaraka wa taala léegi kon Euh, bu dee dañu xool li kii di wax euh, ñu ngi gisaale imaam imaamu Tirmidhi càll euh, ni mu ko soloowe parce que boobu moom ci la après ci biir masala yi entre am mutlaq al mutlaq ak muqayyad riwaa imaamu Tirmidhi bi dañ koy soxla lool léegi kon imaamul Bukhari yi la wax imaam Muslim ñoo ko solo est ce ñoom donc ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu rahmatullah alayhi seen sëriñ solo woon na ko waaye seen mbokk taalibe Euh, al imaam Abu Dawud as-Sijistani yu at-Tirmidhi yu an-Nasa'i yu ak ki nga xam ne mooy euh, Ibn Maaja mooy rawaahu lii lañ naan xadis boo xam ne rawaahul jamii voilà sa waa euh, imaam Ahmad as-Sahih saahibu sahihayni saahibay sahihayni muy imaamul Bukhari imaam Muslim ak waa sunanul arba'a ñoom ñëpp solo lañ ko al imaamul Bukhari indi na ko ci buntu yu bari. indi na ko ci kitaabul wudu baabu nahyi anil istinjaa'i bil yamin indi na ko tamit ci yeneeni bunt hmm? ak idaa baal indi ah, na ko tamit ci côté naan ya kitaabul ashriba baabu nahyi anit tanaffusi fil bi mu ne haddathana Mu'aaz ibn Fadaala ma mu ne nett suñu sëriñ di Muaaz ibn Fadaala bon xam naa yi duñ ci taxaw paat comme que defoon nañ ko foofu dañuy tudd ñu rek dem voilà qaala haddathanaa Hishaam mu ne huwa ad-Dastawaa'i mu ne ki leen nettale mooy Hishaam di eh, ad-Dastawaa'i an Yahyaa ibn Abi Kathiir mu jële ci Yahyaa ibn Abi Kathiir an Abdillah ibn Abi Qataada mu jële ko ci doomi Abi Qataada ji di Abdallah ibn Abi Abi Qataada an abiihi mu jële ko ci baayam di Abu Qataada liñ la waxoon sa al-Haaris ibn Rib'i radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa shariba ahadukum falaa yatanaffas fil inaa wa idaa atal xalaa falaa yamassa zakarahu bi yaminihi wala yatamassah bi yaminihi voilà fii dane idaa shariba ahadukum bu kenn ci yéen naanee mu ne yeneen saasam nee na bu kenn ci yéen naanee ngallawaay bu mu euh, euh, bu kenn ci yéen naanee falaa yatanaffas falaa yatanaffas fil ina bu mu nooy ci biir ndab li wa ida atal xalaa ah, bu dikkalee fa nga xam ne mooy fu fa muy wéete mooy fa muy faje doo aajo doomu aadamaam toilette am toilette yi wala foo xam ne fu sori la fu mu sori ngir faj doo aajoom falaa yamassa bu mu laal zakarahu sa karam xam naa lay góor lay wax bi yamini ak di jooram wala yatamassa bi yamini waaye jigéen tamit day dugaale ci biir voilà tabul fompoo bi yaminihi ak loxo ndejooram imaamul Buxaari bunt bi mu ko teg laa yumsik bi mu ci teg laa yumsik zakaraw bi yaminihi idaa baal boobu nag foofu mooy wax bawlu bi la commencé foofu seen Abu Qataada an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa baala ahadukum falaa ya'xudanna zakarahu bi yaminihi wala yastanji hmm? bi yaminihi wala yatanaffas fil inaa moom la imaamul kaddu yooyu imaam al Buxaari al imaam an-Nawawi indi <coughs> voilà mais fii lim gën a doon wala yatanaffas parce fala yaxudanna voilà loolu ay tere la ah wala kon wala yatanaffas fil fil fil kon mu ngi noonee hmm? ah. léegi nañ xool kon léegi bo boobu mën nañ ci yem noonu al imaamu abul husayn muslim eh, ibn al hajjaj kitaabu tahaara moom tamit la ko indi voilà hmm. kon mooy eh, kitaabu tahaara baabu nahyi an al istinjaa bil yamin mu ne yahya ibn yahya hmm. mu nettal ñu ci Eh, eh, eh, Yahya ibn Yahya di Rayhanati Rayhanatu Nisapur rahmatullahi alayhi qaala axbarana Abdurrahman ibn Mahdi an Hammam an Yahya ibn Abi Kathir an Abdillah ibn Abi Qatada an abihi bon du ñu taxaw ci ñi ndax dañoo defoon taxrij bi moo tax annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul bu kenn ci laal sa karam fekk ak ndejooram fekk mu ngi tuur ndox wala yatamassah te bu mu fompoo minal xalaa i bu demee xayta ji bi yaminihi mooy bu xaytaa ah, lay génn ca gannaaw bu mu ko fompe ak loxo ndejooram wala yatanafas te bu mu nooyi fil inaa i ci ndab hmm? kon am benn ida daxala bi ci tew ida daxala ahadukumul xalaa fala yamassa zakarahu bi yaminihi ak yooyu léegi am na tamit fala yastatib fala wa an yastatiba anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an yatanaffasa fil ina'i wa an yamassa dhakarahu bi yaminihi wa an yastatiba bi yaminihi al moo boroom xam-xam yi woo eh, baabul istitaaba mook yi benn lañu voilà mooy seetlu rek ni ngay seetloo boo demee ci wanag wi wala àll léegi kon lii Euh, gis nga laa yuma laa yum si kan na la imam muslim rawaayam bi bu mu jàpp mukk ahadukum kenn ci zakaraw zakaram bi yamin yan ndeyjoor wa huwa yabul fekk mu ngi tuur ndox lii nag benn mbir mu dina am masala bu ñuy indil après mooy voilà kon lii est ce kon lii tekkiwul ne kon laal sa awra ak sa loxo ndeyjoor terewuñ ko lu dul booy booy wa yabul parce que mooy xaal bi muy bi muy bi muy euh, tuure ndox kon est-ce que loolu ça veut dire de bërëb boobu nit ki laal awraam ak loxo ndejooram dara da cee ne loolu masala la dinañ ci ñëw insha allahu taala léegi nañ xool riwaay imam at-Tirmidhi bi rahimahullah al imam Abu Isa rahimahullah moom nag riwaayam bi liñ doon laaj léegi ah mooy dane xoolal abwaabu tahaara rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabun fi karahiyati listinjaa bil yamin mun a haddasa Muhammad ibn Abi Umar al-Makki mooy kan al-Adani wa Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz rahimahullahu ta'ala qala haddathana Sufyan ibn Uyaynata an Ma'mar an Yahya ibn Abi Kathir an Abdillah ibn Abi Qatada an abihi radiyallahu anil jami' anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an yamassa ar-rajulu dhakarahu bi yaminihi voilà mu ne yonent bi mu ne anna sayna Abu Qatada fii mooy lii dafa joyu xam nga riwaay imaam Muslim bi ñu génn léegi dane bu kenn te sa karam ak ndaxonte jooram fekk mu ngi tuur ndox riwaayu bii bu imaam at-Tirmidhi bii nag moom dafa joyu dane anna nabi sallallahu alayhi wasallam tere na an yamassa muy laal ar guur gi zakarahu sakaram bi yaminihi ak loxo ndeyjooram xam nga loolu lii mooy kon ci wàll fépp la fépp fépp fépp fépp bu dee maam Tirmidhi ko indi mais xadis bi dafa doyu alors léegi nag xadis yi ne wa huwa léegi nag loolu mel ni dafay lii dafa doyu lee tënk ko ah <laughs> moo tax imaamul Bukhari imaamul Bukhari gis nga ni mu tuddee buntam yi moom ah mu ne baabu <laughs> imaamul Bukhari ba daa indi kitaabul wudu ni mu indi ñaari hadis yi na ah. baabu nahyi anil istinjaa'i bil yamin buntu tere di tàncoo ak tamit di di setloo ci li nga xam ne mooy euh, sa loxo ndijoor léegi bi paree foofu mu teg ci beneen buntu baabu laa yumsiku zakarahu bi yaminihi ida baar buntu nit ki bu mu laal sa karam ak loxo ndijooram bu dee day tuur ndox loolu mel ni day tënk ne la mais sauf que xadisam lim gën tënk à vrai mooy xadisu imam at-Tirmidhi bi baat bële euh, ba léegi euh, ci xalaa la doon wax ak ak euh, yooyu même bu dee ni mu tudde buntu bi al istinja bil yi loolu tere guñ ko tere waaye fii ida baal li muy niru mooy tënk xadisu imam at-Tirmidhi bële ne yoneen saa sam daa tere nit ki góor di laal sa karam ak ndejooram ci luñ doyal waxul sax buy tuur ndox bii nag mu ne xadis bi nga xam moom lañ gisoon wa ida baala ahadukum fala abdullah yaxudanna zakarahu bi yamini wala yastanji bi yamini wala yatanaffas fi ina léegi kon ginnaaw taxrij bi nii ci gàttal muy taxrij express alhamdulillah ndax gisoon nañ léegi nag mu am Eh, ay masala fii <laughs> ah eh, mooy premièrement eh, na bala ñu jàll lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi bala ñuy dugg ci yeneen xeetu masala yoo xam ne dafa laal xadiis bi bon côté côté côté naan gi yu naan na na na bu nooy ci ndab li loolu bunt ñu la waxoon ne xadiis bu fa la ñëwoon loolu traité woon nañ ko foofu moo tax loolu xaajuñu cee nekkaat di ñëwaat non loolu moom duñ ci ñëwaat comme boobu bañ koy gis dañ noonu non côté bële moom duñ ci sonn parce que côté boobu parce que côté boobu noonu du suñu ala mooy côté laal sakar ak li nga xam ne mooy sa ndijoor waxoon nañ foofu noonu lañ ko waxe woon lu gaaw moo tax taxawuñ ci woon sax buntu ma ngi moo tax ci loolu la ñuy taxaw kon premièrement mooy euh, léegi lan mooy euh, kii lëkkaaleem ak suñu bunt bi buntu bi dane baabu karahati imaamu Nawawi moom dana si te lool moo ñuy indi mooy bu dee moom nañ nañ wax moom ni mu tuddee bunt bi ak lii lëkkaaleem après ñu ñëw ci masala bi insha allah mooy <laughs> baabu karahati buntu sibu bëgguñu ñu sib al istinja di seetloo bil yamin ak loxo ndeyjoor masil farji ak laal sa pëy bil yamin ak loxo ndejoor indal istinja boo fa nga xam ne mooy fa ngay seetloo ci wana ji min ghayri loo xam ne euh, ngant waralu ko ñu ne la lool leer na mooy waxu yeneen saa salaam dane ida baala ahadukum fala ya'khudanna dhakarahu bi yamini kon tere masul farji bil yamin dugg na mooy dane bu kenn ci tuure ndox bu mu laal li nga xamante ne bu mu jàpp li nga xam ne mooy si karam sa karam muy sexam ak li nga xamante ne mooy pëyam ak li nga xamante ne mooy loxo ndijooram léegi mu des al istinjaa bil yamin tera sigguñ ko mu ne wala yastanji bi yamine te bu mu seetloo li nga xam ne mooy ndejooram kon lii mooy li nga xam ne moo koy wane léegi nag sauf que est lii day wane lu xaram wala déet parce que naw yi moom dane moom karaaxa mooy lu ñu si loolu nag mooy mbir mi dañ la nag moo ñuy indi ci masala waaw waa loolu lu ñu sib la wala daa xaraam waaw mooy al istinja bil mooy dem toilette boo xam da ngaa tuur ndox wala da ngaa xayta hmm? di seetloo li nga xam ne mooy sa loxo ndejoor di utiliser sa loxo ndejoor waa loolu dafa dañ koo sib wala daa xaraam ñu ne la jumhurul ulama rahmatullah alayhim dañ ne ñoom nahyu bi li tanzih la mooy dañ koo sib comme ni ko imaam An-Nawawi waxe moo tax ñu na doon wax depuis le début que ne moom waxu waa jumhur la àndal suuf ko ku mel ni zahiriyya yi rahmatullah alayhim dañ ne mukk laa wax nahyu bi li dafa tax li tahrim la non dafa xaram nga naan lan non loolu dafa xaram waaw te loolu ku mel ni bon ñoom lenn ci euh, ki nga xamante ne mooy xanaa bi yi ak mbooloo ci Shafi'i yi comme li al imam Badruddin al-Ayni wax ci al al al al Umdatul Qaari yi ne ñoom dañoo ànd ak yi ne non dafa xaram ngeen lan la bu fi kenn wax ne loolu noonu dañ koo siba kenn sibu ko non yoneen saa salaam ndax ndax li nga xam ne gis nga mooy yàgg nañ ko fee wax wax nañ ko fan yi rek ñu ngi koy wax mooy shari'u ak shariu alayhi salaam bu teree tere bu amee ci sharia li nga xam ne moom lay wundu mooy dafa ak xaraam la ba mu saarif am lu ñëw di ko dindi ci xaram mooy an nahyul mutlaq ah an-nahyul mutlaq yaqtadi at-tahrim waaw alquran boo gisee alquran am lu mu tere wala sunna am lu mu tere da ngay xam ne lool mu tere mooy lu xaraam la fekk amul lu ñëw luy wane ne lii xaraamul dañ koo sib te lool nag moo fi amut lool moo tax ñii muy zahiriya yi mu nekk tamit benn wàll ci xanaabila yi ak mbooloo ci shafi'iyya yi ñu ne mukk laa wax waaw loolu dafa xaraam mooy xaram la te ku mel ne al imaam ash-Shawkaani rahmatullah alayhi moom ci loolu la jeng ci loolu la dëgëral ne loolu mooy dëgg waaw waaw mu ne comme li ma wax nii wax wa huwa al-haqq li anna an-nahya yaqtadi at-tahrim wala saarifa lahu fala wajha lil hukm bil karaha waaw faqat waaw mu ne mooy li ñu wax léegi rek <laughs> ndax tere yoneen saa sam tere na ñépp ci d'accord waaw ida baala ahadukum fala yaxudanna yaminahu bi yamine wala yastanji bi yamine waaw kon kay <laughs> loolu kay leer na kon loolu dafa xaram nga ñëw di dem toilette pare wala raxasu bu dee da ngay utiliser ndox wala papier toilette wala xay xeer nga ñëw di ko defee sa ndejoor loolu dafa xaram ndax yeneen saa sam da tere te amul dara luy ñëw bon ñoom imaamu Nawawi nag dañ naan ci baabu aadaab la moo tax waa jumhur lii ay teggin la ay ay ay bon bon bon bon bon bon bon bonne manière ak yooyu ci buntu boobu la te buntu boobu yi ciy ñëw mooy day nekk loo xamante ne nii mooy bon mooy ngir irshad la waaw amru irshad lay gën a doon mais dañ naan loolu loolu feeñul waaw parce que sariya bi moom lépp teggin la waaw lépp teggin la waaw lépp li muy digle mën nañ ko dugal ci buntu te mën nañ ko dugal ci du ci côté teggin na ah. voilà waaw a même teggin est-ce que dañ naan teggin la rek ça veut dire kon bu teree foofu mooy bon tere bi lu ñu ciblé déedéet loolu leerul. waaw loolu leerul waaw loolu la quoi <laughs> wal iyaadu wallahu taala alam loolu kon mooy li nga xam ne ak daal tere xaram la gën a jege que li nga xam ne mooy ëg ci biir comme ni ko waa jumhurul ulama di waxe waaw jumhurul ulama di waxe léegi nag mu des kon loolu leer na kon euh, imaamu Nawawi ànd ak waa jumhur ñoom dañ ne moo tax mu tudde karaasiya mais li ñu gis mooy mbir mi dépassé na sib mooy daa nekk loo xamante ne nii lu xaram la waaw du lu ñu sib kese mais daa nekk loo xamante ne lu ñu xaramal la wallahu wallahu taala wallahu taala alam léegi nag mu des beneen mooy euh, waaw fii gis nañ te bu boobaa it ak tere gi nga xam ne moom lañ tere nit ki di laal bu boobaa dinañ ñëw mais nit ki léegi lan la koy defe parce que loolu yi beneen masala la mooy waa mi attend parce que hadis bi na ni bu ngeen demee toilette ah waa ji bu mu jàppe sa karam ak euh, ndejooram waaye bu mu setloo ndejooram mais kon comment càmmoñ bi mën naa def lépp <laughs> est càmmoñ bi mën nga cee téye sa sa bu dee góor la bu dee xeer la yoro nan la yore xeer bi tàncu ci ak ci ci pëyam bi te téewu ko ak ndejooram wala boog te du utiliser ndejooram ci benn ci ñaar yooyu bu bu téyee ndejooram te bu mu seetloo ndejooram mais loolu nu muy demee loolu dinañ ci ñëw insha allah waaw léegi nag mu des mooy eh, léegi tere gi nga xam ne moom lañ tere fii laal sakkar ci euh, euh, loolu it mooy même ci bi ah, mooy bu dee tamit nit ki day euh, kii Euh, nu mu tudd euh, euh, day day seetlu <laughs> day day day seetlu tamit bu téye sa kanam ak ndeyjooram loolu yeneen saa saa da koo tere sauf que nag problème bi mooy est tere bi bu dee waa jumhur ñoom li la wax mooy dafa nekk yooyu yëpp dañ koo si bàyyi ne yooyu tere yi daal amul benn lu ciy wane ne dañ koo si mais sauf sauf que côté nag mu ñëw nag nañ ñëw nag ci côté bii mooy laal sakar bi euh, waaw est ci lu ñu jooyal la wala déet wala déet loolu mooy lan mooy xadiis imaamu Tirmidhi bi gis ma dana yoneen saasam dafa tere nit ki di laal sakaram ak ndejooram jeex na loolu bu ko defee moom laa la wax ne day yenu lépp fépp xaal yépp waaw daa toog demul ci toilette yi moom rek a nekk wala feneen la nekk loolu lépp ci yam day daa xaram loolu la yoneen saa sam tere alors que yeneen xadiis yi wa huwa yabuul day wane ne loolu mooy jamono ji muy tuure ndox lañ ko tere muy laal sa karam ak ndajooram léegi loolu mooy suñu masala mooy est-ce que mooy laal sakar googu ñu tere jàpp sakar wala laal ko ak sa ndejoor loolu est jamono ji ñuy nit kiy mbéewale la wala boog ci jamono yépp la ah comprendre mooy est-ce que tere gi yeneen saa tere nit ki di tuur ndox téye sa kanam foofu rek lañ ko tere bu ko defee après mooy en door de toilette yi bu demul toilette ak yooyu day day mooy day dagan walla boog tere bi dafa joyu mooy ci fépp lañ ko tere waaw loolu mooy mbir mi. ñu ne la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci al-Fath mu ngi traité lii <laughs> mu ngi traité lii ne ne nag euh, fii euh, boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim ñoom dañoo dañuy dañuy wax bon ñi mu ëpp dañ ne lii xadiis yi bokk na xadiis bi wane ne bon mooy ki kii mu ne qaala ba'dul hmm, xool nii la wax euh, mu ne ashara imaamu Nawawi imaam alhamn hajar dane mooy buntu bi imaamul Buxaari def baabun laa yumsiku zakarahu bi yaminihi idaa baal baabun buntu bu mu nit ki bu mu jàpp li nga xam ne mooy pëyam ak ndejooram bu dee daa tuur ndox mu ne ashara imaamul Buxaari de daa junj bi haadihi tarjama ci nii mu tuddee buntu bi ilaa anna nahyal mutlaq ala masi zakar bi yamin kama fi baabi qablahu mahmulun ala al muqayyad bi haalatil bawl mu ne lool Ah day del may day junj que ne ni mu tudde bunt bi que ne tere gi nga xam ne mooy gu jooy giñ tere ci laal sa pëy ak sa ndejoor comme ni mu ne ci bunt bi jiitu mais wax naa la boobu defe naa joojuwaan ah ida mooy bunt bi kitaabul bu baabu na yani istinjaa bil yamin ida shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa ida atal xala fala yamassa zakarahu bi yamini wala yatamassa bi yamini loolu mooy lii du lu joyu lii ci wàllu dem toilette lay wax nan xaw ma imaam bi moo taxoon Eh, eh, riwaay imaamu Tirmidhi foofu moom mooy di joyu yeneen saa sam dafa tere ko laal fëyam ak ndejooram loolu dafa joy waxul toilette kese boobu moo mën a loolu moom moom la lii di tënk amaana imaamul Buxaari loolu la ci jublu mais paani imaamul xaas na xajar wax ni mu ne buur wax ne mutlaq loolu joyu foofu ci laal euh, sa sakar ak sa ndejoor loolu dañ ko tënke ci hadis bi que jamono ji nga xam ne xaa bi xaalatil bawl fa yakunu ma adaahu mubaahan mu ne wa qaala ba'du al-ulama yakunu mamnu'an aydan mu ne leen ci boroom xam-xam dañ ne non loolu dañ koo tere tamit min baabi awlaa ci buntu que ne moo gën a yey li annahu nuhiya an dhalika ma'a madinnati al-haaja fi tilka al-haala ñoom lan lañ teg kooku ci borom xam-xam yoon ci boroom xam-xam yi ne en toilette yi ala baa bi awla fa forceur ñu gën koo tere foofu parce que lu tax mu ne dañoo yow yow bu dee nit ki bu demee toilette wax dëgg yàlla bu doon ne yeneen saa sam terewuloon lii doon na soxla doon na aajowoo utiliser li nga xam ne mooy loxo ndeyjooram waaw bu dee foofu nga xam ne dinañ jort mu soxlaa ko fa lañ ko tere ne ko bul utiliser ne sa ndeyjoor kon kay yeneen xaal yi nga xam ne loolu amu fa loolu kay moom moom moom moom moom xam nga ne foofu moom lu gën a ñu daal di koy tere mooy en dehors